ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd fa aqdiya lahu ala nahwi ma asma minhu faman qadaytu lahu min haqqi akhihi bi shay'in fala yaxruj minhu shay'an fa innama asna'u lahu qit'atan min an-nar loolu la naan mu wax lu mel noonu léegi nag bimu leen ko waxee fa bakar rajulan Allah Allah ñoom ñaar ñuy jooy waaw wa qaala kullu wahidin minhuma haqqi lak waaw yeneen tubaab yi saa saa bi mu leen waxee lool yii ñuy jooy nag ndeysaan ku ci nekk naan non àq ma ne woon li ma ne woon maa ko moom bàyyi naa koog ki ci def keneen ki ne eh, non non non man it bàyyi naa koog moom bàyyi naa koog yow kii de non bàyyi naa koog yow <laughs> allahu akbar allahu akbar ñii ñooy ñi nga xam ne maw'ida <laughs> hein hein eh, eh, da leen di jariñ quoi waaw ñii ñoom mooy borom bi tabaara tabaaraka wa laa daal eh, mooy nu mu tudd eh, ab waaraate da leen di jariñ ñuy jooy ku nekk ne ah ñoo kon bàyyi naa koo yow kii na déedéet bàyyi naa koo yow sama ak bàyyi naa koog yow man de léegi dagaan mooy dagaan laa la jëlal jëlal jëlal jëlal kii ne jëlal jëlal jëlal <laughs> waaw yeneen i ma lay saaf saaf nag eh, ne leen wax nag waaw ne leen ah mu ne leen nag mu leen di conseiller. bi mu gisee ah ñii de moom mbir mi eh, dugg na leen ba ku nekk pare na sax ngir bàyyi fa qaala yonente bi alayhi salaatu salaam lahuma nabi sallallahu alayhi wasallam amma iz fa'altuma ma fa'altuma faqtasima wa tawakhaya al-haqq thumma istahima thumma tahalla Allah yonente bi alayhi salaatu salaam ne comme que demee ne nii léegi ku nekk daal def na ni ngeen def ku nekk nee na eh, léegi na ko keneen ki jël faqtasima mooy séddoo leen ko ah wa tawaxayal xaq te bu ngeen koy séddoo na ngeen seet ku nekk ca xaqu li <laughs> wala sa xaqullaahi taala nga xool ci sa digganteeg sa borom te xam li dëggu fi yow ak li nga ci am ngeen fexe def ko eh, séddale ko ci ngir eh, tawaxayaa mooy fexe jub ut dëgg ut lu baax waaw alxaqa waaw li nga xam ne mooy justice maandu te ci li ngeen di séddoo waaw bu ko defee li ngeen ci bu dee dem ngeen bëgg ngeen def ko ñaar ku nekk jël benn surmastahima ginnaaw gi <laughs> bu dee ne da ngeen a continuer waaw ngeen def noonu waaye euh, seen xëccoo bi des tegaloo tegoo leen bant waaw ñu xool ban paar mooy tegu ci kan ci kenn ci yéen ñaar. ku nekk jël rek la nga xam ne moo génn buñ ko buñ tegoo bant waaw loolu la ko al alqaar yi noonu la ko tekkee <laughs> waaw waaye imaamu Suyuti rahimahullah dane mooy eh, eh, comme ni ñu wax topp leen jublu leen dëgg ci li ngeen di def ci séddale bi ngeen di séddale mbir mi seen diggante summa stahima ginnaaw gi ngeen tegoo waaw bu boobaa al imaam al-Xattaabi moo ne moo iqtaraa mooy tegoo bant rek waaw waaw bu ko defee bu ngeen ko defee eh, xaaj ko ñaar ngeen tegoo bant ku nekk jël bu bu ku bant bi génn ci bosam rek kooku mooy jël loolu waaw summa tahaalla waaw léegi nag ku nekk ci yéen ne bu dee keneen ki de am na lu mu jël sama àq baal naa ko ko bu dee ne xaaj mooy séddale bi ñu def am na sama lenn ci sama àq bu dem ci keneen ki keneen ki ne man itam loolu bu dee lenn ci sama àq dem na ci keneen ki ci yow loolu mooy defal naa ko mooy duma ko toppe c'est comme si maa ko may voilà loolu mooy taxaalaat mooy bi mu doon wax naan man kaana inda axiihi mazlama falyatahallalhu al-aan na fexe mu dagan na fexe mu dagan mooy doo toog naan astaghfirullah <laughs> ah non mooy da ngay gërëmloo waa ji mooy nga delloo ko affaire wala nga ne mu jéggal la fii nag mooy ku nekk ci yéen ci ñaar ñi ah man de lépp loo xam ne topp na axe li ñu defee li ñu war a def yii yëpp yonent may saa saa digal na ah waaye am na loo xam ne amaana dañuy séddale dem na ci keneen ki ah man de toppatuma ko dara dagan na ko waaw Allahu akbar kon nag mu ngi noonu loolu la imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi nettareen bi gis nga ni nga xamante ne nii noonee la indi eh, eh, njariñ yu am solo yi nga xam ne gaay yi da ngay gis ne eh, affaire bi dana dugg ñuy jooy ku nekk pare ne nga xam ne ko ñii caaxaan taxu leen woon a jóg waaw te dañuy xam ne nit ñu baax xëccoo ci wàllu alal mën naa am waaw lool day am won la waay gars yi xool leen ustaas yu toll ni ñoom boroom xam-xam yu toll ni ñoom ñuy xëccoo non ci wàllu alal non loolu mën naa nekk mën naa ne l'essentiel mooy ku ku nekk la ngay wax na nga xam sa digganteeg sa borom te ne yow am nga àq mooy lii sa àq la waaw après nag comme que amu ngeen trouver euh, li leen wutale manu ngeen ko régler il faut ngeen dem ci koo xam ne moo leen di àtte te mooy juge bi bu boobaa juge bi da leen di déglu comme que kenn amul boo xam ne bu palpable la ah boo xam ne bu ñu mën a làmb daj kenn mënu cee am benn looy dute amul ah bu boobaa nag ñu ne eh, affaire bi ah ah kon eh, ngeen def lii rek mooy ñu wax leen lii leen yonent bi saa saa wax bu ngeen mënee def lii comme li mu woon ñaari saxaaba yoo xam ne dañu woon nañ mu wax leen ko. waaw bu kenn ci ñoom nag nee noo man pare naa ci grawul keneen ki nangu ne man may naa ko sax loolu it mën naa ne waaye bu dee ne ku nekk daa jàpp ah mu ngi noonu waaw léegi nag euh, hadith bi am na ci ay jàngat yu ci am mooy kon ñu xam ne ko le juge <laughs> bu jugee loo xam ne da cee juum moo gis nga fi ko al imaamul euh, kii indi euh, Abu Dawud babun fi qadaa'il qaadi idaa axta babun bunt ci àtte attekat bi bu dee dafa juum mooy kon waxoon nañ la juge bi il est possible mu juum léegi nag juge bi bu dee daa juum te waaye yi nga xam ne moom lañ àtteel jox ko dëgg parce que moo gën a moo fi indi avocat yi gën a baax ñu plaideel ko defal ko plaidoirie yu garaaw en maître <laughs> maître salut maître par <laughs> maître jie ñu ngi lay ñu ngi lay siyaare <laughs> masha Allah ah léegi yow ñu daal di lay eh, eh, eh, nga ñëw fi duur fi ay plaidoiries yu baax tax ñu jox waa ji dëgg loolu nga xam ko loolu daganalul affaire bi ci yow non non non loolu moom daganalul mbir mi ci yow jamais moo tax al imaamu Nawawi ci bi muy sharh hadis bi ci al minhaj mu ne fii hada al hadis dali dalalatun wala dilalatun li madhabi Malik wa Shafi'i wa Ahmad wa jamaahirul ulama al islam wa fuqahaa al amsaar min as-sahaabati wat-taabi'iina faman ba'dahum anna hukma al-haakimi laa yahillu al-baatila wa laa yahillu haraaman fa idhaa shahida shaahid fa idhaa shahida shaahidaa zuurin li insaanin bi maalin fa hukima bihi fa hakama bihi al-haakimu lam yahillu lil-mahkuumi lahu dhaalika walaw shahida alayhi bi qatlin lam yahillu lil waliyyi qatluhu ma'a ilmihi bi kadhibihimaa waaw <laughs> wala axda addiya minhu walaw shahida annahu tallaqa imra'atahu lam yahillu liman alima bi kadhibi bi bi bi eh? <laughs> kadhibihima an yatazawwajaha ba'da hukm al-qadi bit-talaq ah, wa qala abu hanifa yahillu hukm al-hakimi al-furuja duna al-amwal waaw ah, faqad yahillu nikahu al-madhkura wa hadha mukhalifun lil-hadith as-sahih wal-ijma'i min qablihi noonu la ko al imaam Abu an-Nawawi rahimahullah mu ne xadiis bi tegtal bu rëy la ci li nga xam ne mooy mazhabu imaamu Malik Maliki yi seen sëriñ ak ñoom ñëpp wa Shafi'i ak imaamu ma ak imaamu Shafi'i wa Ahmadu ak wa Ahmada wa imaamu Ahmad rahmatullah wa jamaahirul ulama al-islam ak mbooleem boroom xam-xamu islam yi même al imaam Abu Yusuf ak al imaam. Euh, alhamdulilah Muhammad ibn al-Hasan dañoo ànd ci lii mooy ñaari taalibe yu mag imaam Abu euh, Abu wax jii lañ ñoo wax jii lañ ne lii la waa <laughs> voilà <laughs> waaw léegi <laughs> mooy lan wa fuqaha il amsar jamaahir ulama al islam ak mboolem la grande majorité des musul des des ulama xam-xamu islam yi wa ak borom fiqu euh, gox yi min as-sahabati tàmbalee ko nag ca sahaaba ya wa tabi'ina ak ñi nga xam ne ñooy ñi leen topp ci yiw seen taalibe yi fa man ba'dahum ak ñi ñëw seen gannaaw na hukm al-hakim a gis nga atteeb ki nga xam ne mooy attekat bi la yahillu al-batil attekat bi bu attee loo xamante ne nii neen la mooy moom xamu ko parce que waa ji moo gën a argumenté keneen ki ndekete yoo sawaay amul dëgg te moom xam na ko mais comme gën a leer juge bi lan lay def mais moom lay jox dëgg léegi le fait que juge bi jox ko dëgg comme nañ jox exemple bu palpa bu clair ab terrain la waaw comme ñii nga xam ne mawaaris ak ay mbir yoo xam ne kat darasat dafa ràpp ku nekk ne maa ko moom ñu ñëw sauf que kenn amul preuve li ñu man mooy ku nekk nag léegi ah ci wax kese la ñuy basé ñu ñëw kenn ki ne suuf si maa ko moom argumenté nangam ak nangam keneen ki moom ñëw ñu ne ko waa yow nag looy wax biñ ko déggee pare naan non suuf si maa ko moom mais man la argumenté foo ko teg waaw waaw yaa ko moom waaw loolu dégg nañ ko mais lan mooy wane ne yaa ko moom nga naan non man daal xam naa ne maa ko moom waa ji naan noo ma këli nag ne man maa ko moom juge monsieur le juge ah fadilatal juge <laughs> ak nangam ak nangam ça ça c'est mon terrain parce que affaire bi gis nga man maa ko kuwaajaloon maa ko ñëwoon defaroon ko kii ak kii waaw ay wax ay waxam ne sax nangam ki nangam kii joxe ay date yoo xam ne yu juge bi demaat ba ci biir laajaat ko dat yooyu ngir xool est ce que waa ji newul ndeke sa waa ji mythomane la mooy ngandum fenkat la boo xam ne dafa yàgg wax lu amul ba dacee aay nag waaw mu répété waat la même chose moom détecteur de mensonge sax day jafeer détecté ko juge bi gis ne ah kële nag bi ko ko waxee yaa ko moom muy bafoué naa ah non man daal maa ko moom foo eh, ko non man daal man daal xam naa ne maa ko moom ay nangama ci saa mais dara am lee mooy la ko teg léegi loolu noonu daganalul suuf si waajale te waaji xam ne waxul dëgg waaji boroom wax ju leer ji loolu looy wax ni boroom xam-xam yi yépp d'accord nañ ne loolu daganalul affaire bi ci waaji non daganalu ko tus laa yaxillu du daganal al baatila neen wala yaxillu xaraaman te lu xaraam mënoo fexe fexe fexe <laughs> waaw ba ndaw sii maa ko takkoon wala nangam ak nangam gaa amuñ preuve mais mu wax wax bañ ne eh, kon nag ndaw si sa yow sa ndaw la wala ndekete waxul dëgg wala boog loo xamante ne lu xaraam la moo xam ne da koo xaraam de mooy argumenté na fi ba tax ñu jox ko mu ne loolu yi du ko xaraamal da du ko daganal waaw fa ida shahida shahida zurin léegi ci kaw noonu bu dee dafa am waa ji fa ñëw giseeg ñaari gaayam yoo xamante ne ngir ñu seedeel ko quoi ñu ñëw di seede ay nar li insaanin bi mal ñëw ñoo xam dañu taxaw parce euh, fa fa zaway adlin minkum na ngeen di seedeloo ñaari way way way ñu ñu wóor comme que gars yi ci biti ñi xamewu ma suñu leen a xamañ dëngte dakata yoo gars yu dëng lañ waa ji ñëw wala waa ji corrompre leen ndax alal jum leen dig bu ngeen fexee ba ma gañe procès bi yéen tedd ngeen gis ngeen seen ñàkk ngeen ne non c'est fini c'est fini vous avez yow vous avez defar votre affaire quoi léegi <laughs> waa ji gars yi ñëw <laughs> defal waa ji li mu bëgg <laughs> mooy ñëw seede ñoom ñaar ne si alal ji ñii ñun ñor ñooy seede ne sa waay moo ko moom euh, monsieur Zedd mii di wax moomu ko te moom amul ay seede léegi ñu jël affaire bi juge bi jël affaire bi teg ko ci kaw seede yooyu jox ko ko mu ne loolu noonu daganalul loolu dara dara la daganul waaw waaw moo tax fa bu bu buñ seedee ci alal ne moo moom alal bi fa xakama bii la xaakimu xaakim bi muy juge bi daal di àtte ci kaw loolu le tax mu jox waa ji dëgg lam yaxilla lil mahkumi lahu zalik kooku ñu ko attil mu ga ne ñoo ci biti moo gañ a procès bi loolu daganul ci moom loolu daganalu mooy en fait jugement wu juge bi du recycler lu bon manoo fexe yow sa lu bon nga xam ne ne yow affaire bi daganu la nga bëgg koo teg rek ci on m'a donné raison xam ne gars yi bari na en démocratie bari na ñuy wax loolu ñoo xam ne de toute façon <laughs> non ñoom moom tout indice yëpp day wane ne sawaay <laughs> am na fi gaa yoo xam ne lañ na mais ak ñoo bari ay casserole <laughs> ak ñoo bari ay casserole mais nag ay expert lañ dañu ay dañuy fexe ba affaire bi ñoom buñ ci laale wa ay kudd lañ yor yoo xam ne mooy tax ñoom duñu lakk directement léegi ndax xamoon nañ ne affaire bi bu projet amee nga xam ne ay couverture lay doon yoo xam ne day tax gaa yi duñ mën a agsi ci ñoom indice yëpp dinañ jëm ci ñoom mais sauf que mun nga am preuve palpable loolu nga dut am parce que sawaay dafa ñekk dafa ñekk li ko wër lépp teg fa ñoo xam ne ñooy ay kabooy quoi waaw moom ay kamikaze la teg yoo xam ne ñoom ñoo koy moo ñoo koy protéger dinañ jàpp ba jàpp son principal conseiller mais moom doo ko mën a jàpp parce que sawaay sawaay il est un expert quoi <laughs> waaw <laughs> léegi kooku ñu àtteel ko mu ñëw taxaw naan voilà j'ai été par la justice voilà combien de temps ñu yàq sama der voilà dëgg yooyu alors que sawaay ci boppam xam na ne day kas bu day nar waaw day wax lu amul xam na ne moom ci boppam ah procès bi waru ko woon a gañe kooku nag loolu taxul mu dagan loolu lay wax waaw loolu dagan loolu dagan du mu ne walaw shahida alayhi bi qatlin bu dee ne shahida alayhi bi qatlin bu dee ne ñaari nit ñaari seede dañoo ñëw devant le juge kenn ki ñëw di seedeel kenn ki ne moom ah sa waay mais moo rey diw <laughs> gis nga mu ne ki nga xam ne mooy ki comme ñu ne monsieur A muse Z daal ñëw ne monsieur d m moo faat monsieur A mbokki monsieur A ñëw ci juge bi ngir ñu àtte monsieur Z léegi monsieur Z sauf waliyu yi mooy ñi nga xam ne ñooy ñoo ñoo méngoo mbiru monsieur Amine Fat indi ko indi monsieur Z ci juge bi wala monsieur D xaw ma noonu laa ko waxati ñoom xam nañ ne ci biir ñu découvrir ne ñii seede ne monsieur Z moo faat waxul dëkk bu boobaa ñoom amuñu droit di sàkku deret waajoon amuñ ci droit parce que xam nañ ne du dëgg même bu dee ne ci kaw ban seede juge bi nee na waaw sentence bi lii la ba juge bi waxee loolu après ñoom ñu découvrir ne waaj waxul dëgg moom la naan walaw shahida ali bi qatlin lam yahill lil wali qatluhu ma'a aynihi bi kadrihima waaw wala axd diyati minhu te amul droit di jël benn indemnité ci ñoom ci waay ginnaaw ba mu xamee ne gaa yi seede ba tax ñu war koo faat ba juge bi dañ koy faat ak indemnité waxul dëgg bu boobaa wala boog mu ne non duñ ko faat nee nañ joxe indemnité kooku amoo droit di ko jël ba nga xamee ne ndekete yoo gaa yi dañuy kas bu lu ñu wax amul waaw sa bëgg alal warul a tax nag nga continuer noonu waaw mu ne walaw shahida annahu talaqa imra'ata buñ ñëwoon seede ñaar ñoo xam dañu indemne waay rek te tamit soxna suñu yor scientifique na <laughs> waaw mbay nga <laughs> wax scientifique <laughs> scientifique na mooy taaru na voilà femme mu taaru lool pas taaru kese taaru lool mooy scientifique na waaw moom comme que ndaw si daa scientifique gaa yi xaw koo gaa yi jalousie quoi ñëw seede ne sawaay mii devant le juge ne non sawaay dafa passé soxnaam ah <laughs> waaw bu juge bi xamee ne du dëgg ah wala juge bi attelool mais waa ji passé na ko parce que ñaar ñee seede nañ moom du wóor rek la ngeen xamee léegi am benn moom xaw ma Moodu Moodu la bu France xaw ma Italie xaw ma lan <laughs> gis faam bi rek. dagg ci mais <laughs> illaa yàlla dikkan dégg naa gaa yi ne mais saa yi comme tu que saa yi femme bi elle n'est plus mariée quoi léegi elle est elle ah. nga ne gane après gaa yi nettali la nag ne la nag sauf que juge bi fi mu jaar gaa yi seede ne moom euh, moo tax euh, juge bi tas bi gaa yi wo gaa ay gaa yi mën a kàcc yow nga loolu ak loo dagg ci femme bi loo ko bëgg bëgg amoon droit yow bi ko takk lool lay wax waaw ginnaaw bi nga xamee ne gaa yi ña gaa yi seede dañuy kàcc waaw waaw même bu dee ne juge bi àtte na nag sëy bi tax amoo droit yow di takk ko parce que ba léegi mu ngi ci buumu kële waaw parce que àtte juge boobu noonu tax du taxaw loolu lañ lay wax loolu la waa jamaahir bi wax mu ne wa qaala Abu Hanifata kanta al imam Abu Hanifa dana yaxil hukmal hakim al furuj bu dee ñu jëm ci wàllu pëy yi comme ay ay ay ay ay ay ay sëy yi juge bi lépp lu ci àtte loolu loolu day daganal mbir ma waaw duunal amwaal ba mu des alal yi bu dee alal yi déet ndax moom fan la ko teg alal yi parce que mooy xadiis bii nii yonent bi saa saam bi ñu nekk nii di ko gis yonent bi saa saam dafa wax lu leer ne ku ma jël àqam ku ma jël àqu sa mbokk jox la ko na la leer ne safara laa ko mu ne lool ci alal yi waaw loolu la mais bu dee ci pëy yi juge bi li mu àtte baatin beeg zahir bi dañuy mujj nekk benn même bu dee ne juge bi li mu àtte du noonu waaw mais loolu nag lu tumuranke la waaw loolu moom lu tumuranke la moo tax al imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala donc am na argumentation nag yu ci am waaw moo na al imam an-Nawawi ne eh, eh, eh, wa qaala Abu Hanifata moo na mu ne al imam Abu Hanifa rahimahullah nee na yaxillu day dagan ah hukmal haakimi al furuj duna al amwal faqad yaxillu nikaah al mazkuura kon ci ñu tudd sànq <laughs> ne waa ji juge bi moo tax <laughs> Euh, sëy bi mais xam nañ ne gaay gaay ca gannaaw xam nañ ne mais ñi seede woon waxuñ dëgg dañ doon expliquer dañ doon wax lu amul ci kaw noonu loolu dina dagan mais loolu loolu insha allah daganul waaw mu ne wa hada imam an-Nawawi ne te lii muxaalifun lil hadith as-sahih dafa wuteeg hadith bu wér bi yonente ma lay sa saam waxta loolu dafa nekk lu mu joyal du ay alal kese même ndax al hukmu euh, ndax acte bi Euh, euh, euh, bi xusuusi bi bi umumi lafzi la bi xusuusi sabab waaw atte du ne la taxoon ñu atte ba wàcc lool rek la ñuy bàyyi atte ba rot loolu la ñuy bàyyi xel déedéet mooy day général benn mbir mooy waa jooju du ñu ñu bàyyi xel que ci circonstance bi comme que fii ci alal yi la doon da ne mawaariisa wa ashyaa qad darasat ci ay mbir yoo xam ne ay ay ay ndono ak mbir yoo xam ne dafa ràpp que ne kon acte bi ci loolu la déedéet dafa joyal lépp yonent may saa saam dane képp ku ma jël àqu te loolu dafa général waaw xaqub jullit sa mbokku jullit jox la ko parce que yaa gina mën a wax lu leer ba ma jox ko la ko na la leer ne fekk yow xam nga ne du dëgg safara laa la jox bu la neexee nga jël bu la neexee nga jël nga bañ nga bàyyi wala boo jëlal mooy boo ko jëlee <laughs> na la leer ne safara laa la jox loolu moom mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër que ne amul benn teqantal te en plus moo tax ñenn ñi li ñu tontoo waxu imaam Abu Hanifa bii dañ ne en plus ñoom euh, mooy Hanafiya yi ak boroom xam-xam yëpp d'accord nañ ne précaution yi ñu war a jël ci wàllu sëy al abdaa moo gën a rëy yi ñuy jël ci wàllu alal yi waaw moo tax al al al al kii euh, règle boobu naan al aslu fil ashya al ibaha illa al abdaa waaw. gis nga lii cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan ba mu des pëy yi waaw waaw ba mu des pëy yi pëy yi moom lii cosaan mooy daganu ba preuve yuy wane ne waa yi mooy manuñu gis nga <laughs> hein hein mooy gis nga sariya ci mbir yëpp lu sariya ñëwul ne lii xaram na yow amoo droit di ko tere nit waaw bu fi nekk nit di lekk nga ci fekk ko muy lekk yàpp njamala nga naan ko sawaay noo sant mu ne la caw laa sant nga naan ko non yéen mooy seen animal totémique la yow sa wax ko teg tegoo ko fenn laa wax demal toog nga naan la loolu àtte la seen animal totémique fan la jóge lool lu dul ci abalisa yi waaye mooy seen animal totémique ba yéen waru ngeen koo lekk daa xaraama lekk daa kiiw ak yooyu loolu mel ni indien yooyu religion hindu yooyu nga xam ne nag dafa sacré ci ñoom loolu ak jaahiliyatun fil islam ndax ak jaahiliya daa am ci l'islam loolu amul waaw ku sant taw doo lekk njamalaat loolu lépp waxi neen la waaw loolu du àttee dara maa anzala allahu biha sultaan yàlla wàccewu ci benn preuve bu wane ne wax jooju booy dëgg te du dëgg waaw borom bi lim la waaw li mu xaraamal xaraamal na waaw léegi nag yow kon ci loolu waa ji bis nga danaan la sawaay lan mooy sa preuve ci li kaw nga ne ma lii waru ma koo lekk boo fi amul preuve bàyyi ko mu def li muy def ndax al asyu al aslu fil ashya al ibaha waaw ndax borom bi moo ne wa saxxara lakum maa fi samaawaati wa maa fil ardi jami'an minhu maa leen daganal lépp lu nekk ci asamaan ak suuf yi muy xéewal gu mu ñuy limal di ñu ko defal loolu lépp mboolem seen tukkee ci seen borom kon nag lépp a dagan ci ñun foofu fekk il faut sariya lu daganul mooy lu sariya ñëw nañu lii nag ci li ma loolu bii maa ko ci seppee ne lii daganul innamal xamru wal maysiru loolu ñu xam ne ah ci ñuy naan lépp a dagan sharia bi ñu may loolu daganal ñu loolu yàlla moo na ñu santa sàngara moom dafa xaraama naan waaw laxmul xinziir ci ndawal yi ñuy lekk sharia moo ci génne ne boobu moom dagan ma uhilla li ghayrillahi bi lépp loo xam ne bañ koy rendi duduñ ci yàlla sharia la ñu ni bii bokku ci te suuratul maayida leeral ñu loolu lu dul loolu bu ne lépp a dagan moo tax yu xaraam dañ koo mën a lim dañ koo mën a takk alors que yu dagan yi kenn mënu koo takk parce que xéewalu yàlla yi dafa bari dafa mënuñu koo takk wa in ta'uddu ni'matallahi bu ngeen naroon di compter xéewalu yàlla yi mu leen defal du ngeen ko man sax ba koy takk waaw kon al aslu fi al ashiya'i al ibaha waaw koo fekk muy def dara sawaay boo amul preuve ci charia buy wane ni lii baaxul amoo droit naan ko bal da koy wax ne ko sawaay waaw lii nga ma bëgg a bàyyiloo lan moo ci sa përëw wan ma sa përëw bu amul përëw nga ne ko sa waay yaa salaam demal ma dem waaw demal ma dem loolu ba ci ñaari boroom xam-xam yuy xëccoo ci masala sa waa ji nekk ci loo xam ne baraatul asliya lañ koy tuddee waaw mais sa fii mu ne dara teguwul ci man te tamit dara wanewul luy xaram mooy ne boo ñëwee ki jàpp moom ci ci asli bi ci cosaan bi keneen ki mënula indi dalil buy wane ne moom cosaan bi mu ne ci lay ñooy tey dañ koo soppi ndax sariyaane déet tey am indiwu ko ci am dëgg mooy ki nga xam ne moo tàpp ci bara'atul asliya al aslu fil ashiya'i al kon cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan illa al abda ba mu des nag pëy pëy moom mooy li jëpp lu jëm ci sëy moo tax mënoo ñëw yow waa ji ànd ak benn soxna boo xamante ne nii dañoo jekki rek gis yéen daal yéen a dëkk di xëyadoo di ñu naan nga naan sa euh, amal njort rafet rek te xam ne mooy da bu ngeen ma gisee may ànd ak moom mooy dama koo takk déedéet affaire du demee noonu ah. moo baax na ba sëy dañ koy yëgle wala moom mu ami seede mu nekk loo xamante ne nii du ay nikaaxu sirr yéen ñaar kese ngeen nekk fee lool xa looloo looloo njaaloo fii mu ne lan mooy différence bi bu boobaa ah bu dee de yéen ñaar nang la ngay yow wen waxtaan mu jeex <laughs> man nga gis kenn fee daw si gis benn waay wala benn waay gis benn ndaw ñu waxtaan léegi ñu boo dugg ci ci benn hôtel wala seenum nit bu dee ne loolu loolu mën naa nekk say lan mooy différence ak kon képp koo xamante ne nii yow yow njaal mooy duur nañ la yar ci njaaloo mooy da ngay font quoi yow yow te pas waaye <laughs> waaye loolu di wax caaxaan nga ne la mooy lépp lu jëm ci sëy yi nag bu boobaa mooy dafa am déedéet duñ ñëw rek naan eh, dafa dagan waaye ah mooy yow koo gis ay wo déedéet du loolu voilà mooy ci kaw lota loolu ñoom ñépp ci d'accord léegi kon nan la ñuy mën a yombale mbir mi noonu fii ah këne bu dee loolu la ah bu dee ne ci euh, côté pays yi la moom loolu mën naa nekk ah bu bu il suffit juge bi àtte rek alors que juge bi bu dee nag <laughs> hein euh, euh, euh, dafa juum que loolu baax na déedéet loolu mënu la nekk waaw waaw ah kon nag mu ngi noonu te loolu waxu imaam Abu Hanifa boobu nag kii àndu ci mooy ñaari taalibe mi comme niñ la ko waxe Euh, kii boo demee nag kii euh, imaamu al-Hafiz Ibn Hajar moom gën na yaatal affaire bi waaw boo demee ñoom al imaamu al-Khattabi ñoom ñu am na luñ ci wax boroom euh, subu kii kii nu mu tuddati fàtte naa ko tam def saraa ci Bulughul Maram boroom subulu salaam nan la tuddati fàtte naa turam rahimahullah moom itam leeral na loolu mais ki ci gën a leeral ci affaire yi ci ñi ma gis mooy al imaam al xaafis al xaafis ibn Hajar rahmatullah alayhi boo demee ci kitaabul xiyal non ma naan kitaabul xiyal eh, ci ci eh, eh, buntu ban buntu bii la ko mu ngi ko indi ci kitaabul kitaabul ahkaam man qudiya lahu bi haqqi akhihi foofu noonu gin na faa leeral lool indi waxu al imaam at-Tahawi rahimahullah al-Hanafi rahmatullahi alayhima que euh, leeral foofu masala moomu que mbir yi daal euh, euh, li nga xam ne moo ciy dëgg mooy li waa jamaahirul ulama wax waaw que ne juge bu fi àtte bépp àttekat boo xam dafa àtte moo xam ci pays yi la moo xam ci alal yi la moo xam lu mu man di doon loo xamante ne acte ba dafa am juumte parce que waa ji seede mu indi waxuñu dëgg wala argumentation yi mu joxe ba tax juge bi acte ko loolu demewul noonu bu dee ci biti nii niru na ne moo am dëgg ci biir du dëgg loolu du jàll loolu du recycler du baaxal loo xamante ne nii euh, dina baax daganul woon waaw kon nag mu ngi noonu loolu du waral kenn yow de toute façon naan maa moom kër gi parce que bi nee na maa ko moom alors que yow xam nga ne da expliquer da ngay wax lu neex da ngay wax lu amul waaw. mënoo ne yow yaa takk femme bi parce que am na ñaar ñu seede ne yaw yaa leen takk te waxuñ dëgg wala nga ñëw ñaar ñoo xam ne seede nañ ne ay ñoom fale woon na ko te waxuñ dëgg voilà loolu noonu moom demul noonu loolu mooy li nga xam ne mooy liy dëgg mooy li gën a dëgër ci àtte bi kon nag mu ngi noonale waaw. <laughs> kon nag mu ngi noonu le waaw bon al imam Abu Hanifa nag imam Tahawi mu ngi doon mu ngi koy jéema layal ne moom fi mu teg waxam jële tamit mooy ci hadithu mutala'inayn ñaar ñi nga xam ne dañoo ñëw euh, kii ne daa gis kii di euh, waaji ne soxnaam da doon njaaloo soxna si ne waxul dëgg yeneen bi alei salatua salaam euh, yedd leen wax leen après ñu war a def al-li'aan ku nekk ñooy ñu rëbboo ku nekk wax na waxul dëgg comme ni ko suuratu nuur leerale te kee waxul dëgg ñu def loolu après mu tas leen waaw loolu noonu ñu ne mu ne moom foofu la ko teg parce que de toute façon leer na ne am na kenn ci ñoom yonent bi saa saam àtte na tas leen te am na li leer mooy am na ci ñoom ñaar koo xam ne waxul dëgg waaw waaw leer na ne am na ci ñoom ñaar ko waxul dëgg te possibilité waa ji wax dëgg te malgré loolu ah tas nañu sëy bi tas na waaw kon nag loo loolu yëpp loolu loolu euh, loolu moom wallahu taala alam ngir bañ a gën a yàggal fii ku bëgg lu gën nga dem foofule fiñ la wax léegi boo demee foofu al imaam al xaafis gën a fa kitaabul ahkaam baabu man qudiya lahu bi haqqi axiihi waaye loolu euh, waaw li dëgër mooy li nga xam ne ñaari taalibeem yi al imaam abu yusuf al imaam euh, muhammad ibn al hasan al shaybaani ak ñoom imaamu maalik imaamu shaafi'i imaam ñoo ñëpp ah wax. ñoom Sufyaan yeeg yooyu loolu mooy loolu mooy dëgg insha allahu taala te moo dëppook xadiis yonent bi alayhi salaam bii mu wax ak yeneen xadiis yoo xamante ne ni day dem ci lii que ne kooku moom de toute façon na la leer ne hmm? hein euh, euh, loolu daganalul recyclé wul dara daganalul loo xam ne dafa xaraamoon te yow yaa gina xam ne hein yow de toute façon yow xam nga ne moos euh, lii demewul noonu waaw lii ñu ma àtteel moom ah ah daganu ma de loolu nag ci lépp ci yam ci alal yeeg ci lépp kon nag mu ngi noonu ah léegi wallahu taala alam kon xam naa eh, eh, ñu yem noonu ah, mooy kon loolu mooy àtte ci l'islam léegi yow mooy àtte juge moom kenn du ko ne yow lu tax nga àtte lii comme que nga amuñ preuve mais noonu rek la mën a àtte waaw loolu rek nga mën àtte léegi nag ku nekk nag sa digganteeg sa yàlla i sa boroom yaay xool waaw yow yaay xool bu dee alalu àddina jaral na la ko moo li yonente bari sa saa aywa jëlal na jël waaw waaye nag boo ko jëlee na la leer ne fa innama hiya qit'atun minan nar falyakhudha aw liyatrukha waaw nang ko jël wala nga ba kon euh, lëkkaalim léegi ak bunt bii nga xam ne moom lañ nekk hadis bi mooy kon même juge bi ak tooñaange même bu dee fa dafa am couverture de justice loolu daganalul tooñaange tooñaange waaw te lii tax yonent bi ay saasaam ne na ko jël wala nga bàyyi ko mooy da nga koo war a delloo même buñ la nga ñëw yow sa bakkan ñor dina la ba boobu moom ba nga dem ba justice ba gañe procès bi bul ne ah garaawul comme que gañe naa ko naa ko xéwloo rek déedéet da ngaa war a reconnaître ne ah. affaire bi monsieur le juge mbir mi demewul woon nii te nga jël alal ja nag nga delloo ko waaja xam nga lim ci am ak lim ci amul bu dee loo xam ne alal la joo xam ne c'est partagé yow nga jël sa wàll jëlaale bosam lam ci moom na nga ko ko delloo waaw juge bi mu am cachet de la justice que ne voilà on a rendu le son délibéré lan délibéré wala ay sa son jugement le nangam ak nangam ah le le huit euh, deux mille vingt quatre Ah, muy lan ah, ci wàllu sharia sa ay waxal ci sharia la ñu nekk ah waxal ma dat bi laa wax ci sharia bi nga xam ne moom la ñu nekk moom la ñuy wax man la mooy dul xijja la <laughs> voilà keroog lañ bare ci aj yi mooy le euh, euh, ñenn ñi ci ñenn ñi mooy le vingt ñenn ñi le dix-neuf dul xijja mille quatre cent quarante-quatre voilà à 17 heures 39 voilà ici à Villeurbanne wala ici au Sénégal wala ici à Mamlaka al Arabia al Saoudia ñu kase loolu noonu nga xam ne caaxaan la yow mi ñu jox pro nga gañe leer ne loolu daganu la na la leer ne daganu la waaw mooy tooñaange la te nanga ko delloo boo ko delloowul lekk yi koy yor safara nga yor loolu mooy xaqiiqaay mbir yi waaw waaw comme li ñu gisoon sànk rek ñiy lekk alalu njirim yi ci tooñ na leen leer na safara lañuy ñuy dugal seen biir yi lekk te xel séef nañoo dugg safara wal iyaazu billah kon nag lëkkaale ma bunt bi leer na kon nag euh, loolu mu am benn affaire bu am solo boo xam ne ñun dañuy font wala dañuy xaru waaw ñun ma ne ma ñu ni nan ñu ni Dakar wala ñu guy ma ne yéen ñëpp ñunu ñëpp Dakar ak guy ñun ñëpp laa wax waaw mooy le fait ci font gu rëy gi ñu ne ne man daal en démocratie laa ne tax ngay permettre sa bopp yenn yi te ne gi jullit nga yow daal li la booleeg l'islam bi mooy boo ñibbee sa kër paquet say julli boo ñëwee en tant que juge en tant que avocat en tant que avocat ngay de dossier yoo xam ne xam nga ne waa ji waxul moo am tort amoo ci droit waaw at luñ la ci dikk ay millions amoo ci droit ndax li boo ko defee mooy yaa ngi lan yaa ngi bëgg dëggal ay neen far dëgg toxal dëgg dëggal ay neen parce que am na lu ñu la dig ci procès bi wala am na lu ñu la dig ne boo kiiwee yi ngay am pour pourcentage nangam ngay am ci affaire bi nga def ko wallahi na la leer ne safara ngay lekk waaw nga jël benn cabinet bu baax nga am ay avocat yu ñu nekk fi di toje dëkk bi rek ku waay def bu ñëwee nga recycler ko waaw ñu lay jox ay ay ay kii rek naan la sawaay gañe na procès bi loolu dëgganalul dara na la leer ne safara ngay lekk léegi nag bu dee yëfu àddina bii moo la ko jaral yow doom naa ne boo demee ci yàlla mu lay àtte danaan non c'est que euh, une partie de ces jëf c'était en démocratie quoi nañ ko teg fee ça n'est pas concerné léegi nag en privé moom julli yam doon def loolu lañ koy àtte nga foog ne loolu loolu yow ku la ko waxoon jàpp nga ne yàlla loolu lay àtte hein loolu la lay àttee ëllëg wal iyaadu billah kon nañu dellu ci yàlla te ragal yàlla te xam ne nga nekk en en en laïcité en foo man di nekk àtteb sharia bi ci saw loos la tegu bu dee ne réew mi doxaluñ ko yow yaa war lépp loo ci man sa digganteek sa boroom loolu nga taxaw ci lépp nag loo xam ne manoo ci dara jugement bi fi nekk mooy bi bi bi noot ñépp bu boobaa nga xam ne man borom bi sama xol daal borom bi yaa ma gën a xam que wallahi bu ma amoon beneen choix ci sa àtte laay àtte woo waaye nag bi woo fi sës laay àtte woo même ci kaw lool boo demee waajee yóbbu procès bi yow góor mu dem mais sauf que waa ji yow bi nga nee nii nga ne ah man it comme que gars yi nañ naa jël avocat nga jël avocat bu baax avocat bi ñëw ba kii ñu jox la mbir mi mais nga dem ba ci biir xam ne eh wala nga xamoon ko sax bu njëkk